góor goo xamante ne nekk góor goo xamante ne nii moom daa am na ak ak ña mooy ak riir mooy ñàkk xam mooy xamuñu ko am na daal ak vraiment euh, xamuñu ko mais bu dee ci kaw par exemple eh, kii nu mu tudd càllale imaam kii bi euh, annasaay biñ la tuddal nii moom loolu moom day moom moom moom kii la <laughs> moom moom day dafa dëgër abul ahwas kese moo ci nekk koo xam ne maqbul la sinon sooy du mu nasra Suwayd ibn Nasr moom fiqa la waaw moom lañuy ñuy ci ash-Shaah moom la ko imaam an-Nasaa'i jëlee mu ne seen ne Abdullah ibn al-Mubaarak mi nga xam ne moom qad jumi'at fii xisaalul xayr moom kenn du ko laaj waaw moom ñoom Sa'iid ibn al laaj dañ lay jëlale fa étagère an Yunus mu Yunus ibn Abi Yaziid eh, mu Yunus waaw soo naa ma Yunus ibn Yaziid ibn Abi Najjaad al-Ayli moom ku laajati moom itam des lay def noonu an an Zuhri mooy imaam bu mag bi mu ne sami'tu abal ahwas yuhaddithuna fi majlisi sa'id ibn al-musayyib wa ibn al-musayyib jalis waaw mu ne man di dégg naa abul ahwas moom abul ahwas mii euh, moo doon imaamu masjidu banul layth rahimahullah nekk maqbul la borom taqrib at-tahdhib euh, daal di wax même bu dee ne Yahya ibn Ma'in dana laysa bi shay non kii moom du dara <laughs> Oh, waaye man nañ ne maqbul la léegi moom mu ne imam Zuhri ne moom la dégg mu ne ni nettali ci jataay boo jataayu Seydina Sa'id ibn Musayyib fekk Seydina Sa'id ibn Musayyib mu ngi toog annahu kene moom sami'a Aba Zar mu ne dégg na Abu Zar di Jundub hmm? ibn Junaada ci li gën siiw mais dañu wuute ci turam génn ànd na 32 sahaaba bu siiw bi yaqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam laa yazaalu allahu azza abdi fi salaatihi ma lam yaltafit fa idha sarafa wajhahu insarafa anhu mu ne Seydina Abu Zarr nee na yonent sallallahu nee na jaam bi du deñ yàlla du deñ mi nga xam ne moo tedd moo màgg te tedd di dëgmal ci jaam bi buy julli ndax moo tax yonent sallallahu ne nit ki buy julli nga xam ne boroom bi moo nekk ci kanam kon bu mu ci fii ci kanam waaw kon moo nekk digganteem ak xibla bi kon mu ne loolu borom bi day dëgmal ci jaam bi ci julleem fekk gestu bu gestoo nag boroom bi daal di ku fay bàyyi waaw waaw kon loolu par exemple hadis bi day wax balee kon gravité wu kon gestu mooy dëgmal ga boo julli ni ngay dëgmale borom bi dëgmal la yow boo gestoo rek mooy coupé nga loolu te Iblis loolu la xam moo tax loolu ak kacc la gu muy xëcc gu muy addu palpe du muy xëcc ci sa julli waaw ngir dox euh, connexion boobu nga am ak sa borom mu couper courant bi ndax xam na ne booy geestu borom bi di loolu di dox wal iyaazu billah Allahu akbar <laughs> kon loolu du loo xamante ne nii mees affaire la quoi waaw du loo xam ne dañ naan boo boof loolu garaawul ah déet <laughs> waaw te al imaamu euh, at-Tirmidhi rahimahullah ginnaaw bi mu indee xadiisu Seydina Anas Seydina Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala tamit ak Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha hmm? euh, indi na Euh, kii bopp nu mu noonu moom moo ko solo al imaam xajar mu ngi naan xadiis euh, al euh, ibnu Xuzayma foog naa la wax moo ko solo jële ci al xadiisu al xaaris al ashari mu ne foofu yokk ne fa idaa sallaytum falaa taltafitu bu ngeen jullee bu leen geestu de waaw bu ngeen di julli bu leen geestu waaw ndax day wàññi sa xusu ak tamit connexion ba nga ak sa boroom waaw bu dee moom yow sa sa lépp nag moo geestu bu boobaa mooy yow sa julli dog na waaw kon mu ngi noonee quoi waaw moo tax al imaam léegi lii hadith yi léegi lan mooy àtteem gis nañ sari sayyidatu Aisha bi nee na damaa laaj yoneen saasam ci gestu ci julli mu ne ma loolu ak dérobe la lu lu saytaanee sàcc ci julli jaam la hay Seydina Anas yoneen saa sam ne ko maa ngi lay moytandikuloo ngay gestu ci julli ndax lool ak alkande la ñoona imaam al mu ne eh, lii nii mu ne xadiis imaam al-Bukhari xadiis bi mu indi ci bunt bi baabul iltifaati fi sole mooy xadiis Sayyidatu Aisha bi damaa laaj yoneen saa sallam mu ne ma loolu ak càcc la ah, ak lu ak lu muy xëcc la seytaane ci julli jaam imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne euh, xadiis bi mu fi indi nii bu xadiis Sayyidatu Aïsha bi dalla ala al-karaahati wa huwa ijmaa mooy day tegtale que ne lii dañ koo sit mu ne lool ijmaa la mu ne waaye laakin <laughs> ah waaye al-jumhuuru ala annaha litanziih dañ ne karaahatu tanziih la mooy du lu ñu sib la waaye du lu xaraamal du du du loo xam dafa xaram mais am ñu ne noon daa xaram kay moo tax mu ne wa qaala al mutawalli bokk ci Shafi'i yi rahmatullah dana moo ko waral waaw mu ne wa huwa imaam al-Hafiz ne te lii yi waral ko lor lor lor ak tax keroog bi nga xamante ne nii ci yu mel noonu la doon la doon la doon jullee di xool ci wet yi mooy ci chambre ba fekk benn kii la woon yeneen saa sam doon euh, xare lañ demoon après mu am ku mu yónni woon ak ki nga xam ne moom moo leen doon moo leen doon garder sa mooy euh, sentinelle di garder entre temps ndax benn xur lañ ne woon ah noon yi dem ñu embuscade leen te tamit mën nañoo bàyyi ba ñuy nelaw euh, ñu daal di leen fay fekk. yonent mi alayhi salaatu salaam keroog daa ka nga xam ne mooy warkat ba mu ne woon ka ne woon moo koy def mooy mooy mooy mooy gaar bi dem ci buntu xur bi ci kaw nga xam ne di di di surveiller lépp lu yëngu wala luy kii mu gaaw ëmmate nit ñi wax leen ko yonent saa saam keroog bi muy julli ci guddi ci fajar gi noonu ah mu ngi xoolaale côté chambre gi ngir di xaar di xoolaale xabaar est waa ji agsiwul waaw bi paree waa ji agsi mu ne ko loo kii mu ne ko dara mu ne ko lan nga faatee sa guddi gi mu ne ko man daal lenn laa doon def damay taxaw di surveiller mu ma kiiwee ma julli ak yu mel noonu waaw ci la ko doon waxee ñaanam gu rëy ga waaw ne kooku moom wajabat waaw kooku moom wuu mooy moom moom wàccoon ak li ko yàlla tegoon quoi allahu akbar <laughs> waaw allahu akbar allahu <laughs> waaw waaw ah te tamit loolu benn affaire la te Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo la imaamul Hafiz al Bukhari après pour wax na darura loolu mooy darura ak lu man na ñàkk ndax loolu il fallait en plus mooy li mu doon liggéey dafa am solo te lëndëm na malgré ñu ngi julli fajar mais lëndëm na waaw te noonu mën nañu jóge fu nekk. léegi di xool ndax moom mu ngi ñëw ak tamit la lën daale loolu moo taxoon yeneen saa sam doon xool noonu loolu moo tax ci al imaamu Tirmidhi rahimahullahu taala indi xadiis boo xam ne dane moo Ibn Abbas laa bu sayyidatu sayyida Anas biñ gis muy xadiis boo xam ne da ko indi mu ne yonent bi da alayhi salaatu wassalaam ah yonent bi euh, Ibn Abbas mu jaar Ikrima mu jëlee an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaana yalhazu fi salaati yaminan wa shimalan wala yalwi unuqahu xalfa zahrihi mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam daa nekkoon doon doon doon euh, euh, xemmele ko mooy biir non laxala mooy xool boo xam ne xaw a xool ci julleen ndejoor ak càmmoñ waaye nag du tourner doxam ci gannaawam non. te loolu mooy mooy gestu sinon bu dee ni ngay julli nii nga xool tuuti nii sa côté gauche droite noonu te te tourné woo sa bopp kooku loolu du gestu loolu du loolu lañ tere ah voilà moo tax euh, <laughs> du lii nii moo tax loolu parce loolu darura moo ko waraloon waaw loolu darura moo ko waraloon te du tourné malgré ça du doo xam waaw doo tourné. doonu loon tourné doqam moom alayhi salaatu wassalaam waaw léegi nag fii ak tiib yi mu ne mu ne wala àll haadaa lii nag day mel ni bu imaam Ibn Abbaas bi eh, kaana minhu fi tatawwu fa innahu ashal lima fi hadiisi Anas ay eh, bii ñëw mu ne lii nag daa mel ni lii imaam Ibn eh, Abbaas doon parce que Ibn Abbaas radiyallahu anhu yeneen saa salaam bu doon jiite ci jàkka ji Ibn Abbaas doon loo nekk ci wetam. ma ne ma ah man la mais parce que Ibn Abbas xale ans la am beneen saa salaam di génn àddina mooy moom ca gannaaw la war a déggoo xadiisam ba muy wax ci sax imaam Muslim naan man li ma doon xamee ne julli nañ ba pare yore saa salaam pare na ci julli ji mooy damay dégg ñuy ñuy ñuy sikkar di takbiir waaw kon lii moo tax ak tiibii ne lii nii kon lii li ñu gën a niru te julli naa yore saa salaam ci euh, naafila voilà. këram yeneen saa salaam di ko jiite kon loolu ak yu mel noonu yeneen moo tax mu ne lii daa mel ni lii Ibnu Abbaas di wax nii naan yeneen saa salaam daa ne woon doon doon doon yalxadu doon seetlu dégleeg di xool tuuti eh, ci julleem yaminan wa shimalan gauche ak droite waaye doon woon tourner doxam ci ginnaaw mu ne lii day mel ni lii nii lenn la mooy lii eh, nekkuloon farata lii naafila la woon waaw kaana minhu fi tatawwu ndax fa asal loolu moo gën a woyof ay atteem ndax lan xadiis Seydina Anas bi nga xam ne moom lañ gis moom la imaam Nawawi mujjee fi iyyaaka wal iltifaata fi salaat fa inna al iltifaata fi salaati halaka waaw ndax geestu ci julli loolu ak ak la ak wàññeeku la ak ñàkk la boo xam ne moom la nit ki di ñàkk ci julleem waaw waaw moo tax loolu ah, ah te loolu yim ko yeneen yiñ la wax wax nañ la lool darura la woon ba muy xool tuuti ci wet gi di xool ndax waa ji côté chimb bi xur wi ndax waa ji ñëwoon na waaye nag boo fi tourné kanta sa doq xalfa zahrihi moo tax al imaam euh, ibnul malak naan bu dee nit ki nag dafa tourné fa in kaana ahadun yalwi unuqahu xalfa zahrihi ay yuhawwilu sadrahu an al qibla fa huwa mubtilun lis-salah moom leer na waaw ngay gestu ba sa benn bi tourner xibla bi rë euh, tourner loolu mooy yow sa julli yàqu na waaw kooku moom julleem yàqu na parce que mooy dafa mooy xibla bi waaw ci loo xam ne moo ko def doon gestu waaw kon nag loolu la quoi waaw Allahu akbar hmm. léegi xoolal li ma la doon wax kanta imaam al al Hafiz Ibn Hajar eh, non bi mu ëndee kitaabul adaan baabul iltifaati bi solaa mu ne baabun beneen buntu bu mu ci def hal yaltafitu li amrin yanzilu bihi aw yara shay'an aw busaaqan fil qibla est-ce que nit ki ba pare mu ne wa qaala sahlun iltafata abu bakrin radiyallahu anhu fara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam <laughs> te imaamul Buxaari léegi <laughs> Allahu akbar ah mu ne euh, ndax nit ki day geestu euh, ci ndax euh, lu tuuti ngir gis tuuti xool benn mbir wala ab tifli ci xibla bi mais bii gisoon nañ xadiis boobu boobu yooyu saa bi mu jullee ba pare la tourné mu ne wa qaala Sahl muy Sahl ibn Abdil Sahl Sahl <laughs> damaa miin Sahl ibn Abdillahi dul Wazami wa <laughs> Sahl ibn Sa'd Abul Abbas <laughs> radiyallahu anhu saxaaba la mu ne moom nee na mooy xadiisam bu gudd boobu rek mu ne iltafata Abu Bakr Seydina Abu Bakar dafa gest mooy keroog bi muy jiite jullit ñi yeneen saa saa rek mu gis yonent ngir wane ne ah Seydina Abu Bakar ndax loolu tax war lu ndax daa Seydina Abu Bakar bu doon julli doon loon gest bi yonent saa bi ñëw nit ñi daal di def kii ah, li nga xamante ne nii mooy signe. ndax yeneen saa saa mu ngi ñëw yëw ko après bi mbir ko bi mu déggee nit ñi fii ñuy def bari ak tamit niñ koy defee ci la gestoo mu gestu gis ci sàpp bi gis yeneen saa saa la voilà <laughs> waaw ñu ne lii parce que darura la ndax yow ñi ngay jiite ñu ngi lay ci am na lu xew ci julli ji te xamoon na ne yeneen saa saa mu ngi fi mais dafa feebar mu ngi ci néeg bi léegi kon bu bu mbir yi kiiwee boobu am na lu tax ci la Seydina Abu Bakar bu war a gestoo waaw te yonent saa salaam neewu ko reprendre sa julli wala da koo def signe ne ko mu mu continuer nekk euh, li nga xamante ne mooy nekk imam continuer jiite waaw waaw ki doon yëkkati loxoom ci yenn yi daal di reculer <laughs> reculer <laughs> waaw allahu akbar yonent saa salaam daal di leen sax nekkuloon bi mu feebaree mooy tamit ba mu jógee fële ba mu jógee ca ñam mbokkale woon gisoon na xadiis bi fii bi mu ne Seydina Bilaal maa ngi dem bu julli jotee te ñëwuma nga wax Abu Bakar mu jiite nit ñi voilà boobu bi mu ñëwee Seydina Abu Bakar yëguloon nit ñi ba ni commencé kii mu gestu gis yeneen saa salaam yeneen saa salaam continuer nekk imaam boobu la woon sax boobu la léegi Seydina Abu Bakar yëgati loxo yi daal di reculer yeneen saa salaam continuer julli ji après bi mu paree la doon wax ne lan moo tax ma gis ngeen di yëkkati seen loxo yi. ka annaha mu mel ni aznabu euh, xaylin shumsi ah uskunu fi salaa waaw lu tax may gis bu ngeen di bi ngeen di julli ma gis ngeen di yëkkati seen loxo yi ah, mel ni genn fas yooyu noonu ñuy yëngal ah, mooy booy asalaamaaleykum di ko tourner <laughs> loolu dal leen ci julli ba pare après mu ne waaw euh, euh, mu ne ko yow lan yow nag kantaa yow abu ibn abi quhaafa <laughs> ah, lan moo bi ma leen nga àggale julli ji nga gi ah nga nga nga bañ quoi nga nga kii nga nga euh, continuer <laughs> mu ne ko laa yanbaghi li ibn abi quhaafata yellul ki nga xamante ne euh, mooy doomu abu quhaafa ji waxul sax abu bakar yellul ci ki nga xam ne moom lañ naan abu bakar an yataqaddama an yuqaddima muy jiite yonent bi alayhi salaam loolu mooy li nga xam ne daa yellul <laughs> waaw kon euh, euh, loolu la ko wax <laughs> loolu lay wax mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu yeneen saa saa neew ko mu julliwaat voilà loolu ndax darura loolu lañ lay wax waaw te loolu nekkul daa tourner ba tourner lépp comment ah non non dafa gestu rek voilà loolu ça ne veut pas dire que ba tourner euh, ba ba dënn bi feetu fet déedéet du loolu waaw kon loolu ngay gise kon affaire bi xadiis yi lii la mooy lii lay wax li koy neen ci balay saasaam def mooy li nga xamante ne eh, darura bu dee ci li nga xam ne mooy farata la jullit farata mooy loo xam ne manu la bu dee yi nga xamante ne moom la Ibnu Abbas ci wax comme li eh, xam ne moom lañ la wax léegi loolu li mu gën a niru mooy ne loolu moom ci ci naafila la woon comme li ak tii bii wax waaw te wax naa la leneen luy dëgëral lool mooy le fait que Ibn Abbas doon loo nekk ci kanam waaw doon loo nekk ci kanam wallahu taala waaw waaw ndax nga nit ñi booy tourner hein booy tourner affaire ba borom bi di euh, léegi loolu connexion boobu mu dox ko waaw mu dog kon loolu ak xadiis yi ñu la fi tuddal yëpp di war ne loolu dañ koy tere mais bu dee manu la ñàkk ci naafila kon li wax Seydina Anas bu dee ci naafila waaw bu manu la ñàkk nga nga nga loo xam ne manu la ñàkk mais buñ nee naam dara rek gaa yi nga daal di tourner sa doq gi di xool loolu wal iyaazu billaah non <coughs> non <coughs> loolu du demee noonu manoon buñ nee nii rek après yow nga geestu quoi. waaw <laughs> loolu la waaw te tamit lii Seydina Sahl wax xam nga daloon na tamit Seydina Abu Bakar daloon na ko tamit bi si Yonent bi alayhi salaam feebaree waaw Yonent saa salaam mooy bañ ko mujjee gis Seydina Anas lañ ko mujjee gis ci biir après la ci bés boobu la Yonent saa salaam génn àddina bi muy julli Seydina Abu Bakar di leen jiite mu rek Yonent saa salaam fëcc ci rido bi waaw. daal di leen xool ñu sàppe mu daal di muuñ waaw di ree Seydina Abu Bakar xaw a waaw ci ginnaawam ngir dugg ci sàppe ji yaakaar na yeneen saasam day génn waaw ah yeneen saasam def ko signe ah def leen signe que yo- continuer leen seen julli loolu lépp ay mbir la yoo xam ne day wane ne mooy loolu mooy lu manu la ñàkk comme yii ah, euh, Hmm? ndax bu ne yeneen saa sam def leen siiñ mooy de façon dañoo geestu ngir xool mooy gën a lañ geestoo pas dañoo geestu seen gannaaw yëpp parce que néeg bi mu ngi nee waaw da ngay jël euh, néeg bi saa sam mooy fi ñu ko boo demee boo gisee Médine rawda bi fi mu ne mooy fii bi gis nga imam bi fi muy ne ah, nit ñi nekkoon foofu moo doon place yeneen saa salaam après rek ci ginnaaw nit ñi newoon foofu. ndaxaw Seydina Abu Bakar nekk ci kanam mooy place imam bi yeneen saa saa néeg baa ngi noonu bi mu génnee nit ñi bu ñuy xool est dañuy tourner seen doq yëpp def lii ak ci lii rek dañuy def nii tuuti rek ndax lool bu nee fa ashaara ilayhim mooy bu ñu geesuwul woon doonuñu woon mën a gis noonu le waaw te mooy néeg bi newul woon ci kanamu xibla bi néeg bi ci càmmoñ la ne woon waaw mooy bi nag léegi rek yomb na <laughs> mooy boo taxawee Médina moom xëy na denc yoneen saa salaam ah al buqatul mubaaraka foofu sa càmbar lay nekk foofu la woon nag <laughs> foofu la xëcc rido bi nit ñi xool tuuti côté boobu waaw yooyu yooyu la quoi waaw te waxu leen eh <laughs> aywa léegi yéen bu ngeen paree ngeen julliwaat parce que tourné ngeen retourné wu ngeen moo tax loolu mooy bu dee te farata la. moo tax loolu mooy bu dee darura comme yu mel nii waaw mais bu ñëwee nii rek nga gees waaw di julli ku dugg ci jàkka ji nga xool gees parce que yaay noddukat bi wala xaw ma yaay responsable bi te yaa ngi julli même bu dee naafila amoo droit def yooyu waaw yàlla tere nag nga tourner sa yaram bi yëpp boobu day yàq sa julli ñaar non da koy yàq parce que yow da ci xibla bi loolu yow sa julli yàqu na waaw loolu euh, salaatuka moom bi yaboo nga seetiwaat beneen salaamee bii moom ba yaboon rek nga fàtte ko <laughs> waaw ma ne bu nga nga bi waaw bu yaboo nga fàtte bi wallahu taala alam <laughs> waaw imaam alxaafis nag comme niñ doon wax bi ñuy tàmbal nee na wal muraadu bil iltifaatil mazkuur maa lam yastadbira al qibla bi sadrihi aw unuqihi kullihi loolu lañ la sànk ba léegi waaw mooy li ñu jublu nag ci gestu bi mooy bi mën a ñàkk bi nga xam ne man may nañ la ko mooy waa ji gestu gestu boo xam ne du retourné wa xibla bi wan xibla bi gannaaw complètement dënd bi euh, euh, jóge ci xibla bi wala bokkam bi yépp tourné ko sa waay bokkam bi yépp moom tourné kooku moom mooy kooku xam nga ne waxuñu loolu voilà tuuti ngay xool kii <laughs> wallahu taala alam kon lii mooy xadiis yi di wane ne imaam al-Hafiz wax nañu an-Nawawi moom karaaha la ko woowe al-iltifaat fi salaat mais li ghayri udr waaw bu dee udr dee nit ki day julli def boobu mooy gersu na waaye dënnam gestuwul ba gënnam génn waaye it gestuwul doxam yépp kooku liñ def sit nañu ko ci waxu jumhurul ulama bu dee zahiri yi te al mutawalli loolu wax dane loolu dafa xaram lu dul ci darura waaw mais bu dee nit ko def noonu te darura warula ko li mu def mooy lan mooy daa nekk loo xamante ne nii mooy sit nañu ko ci waa jumhur xaram na ci selon al mutawalli ak ki nga xamante ne mooy zahiri yi wallahu ta'ala alam loolu mooy kon mbir maa ko <laughs> waaw waaye lii moom xam nga du def rekk li moom danaan la saay en plus lu saytaanay jël ba pare en plus halaka sauf que hadis boobu wax naa la li ci nekk quoi hadisu imam at-Tirmidhi boobu moom euh, même bu dee nee na hadisun yi ñu yor yi ñu yor te ne hasanun waaye ba euh, hadis imam an-Nawawi ne hadisul la wax waaye am na problème bu ci nekk parce que Ali ibn Zayd moom moom moom da'if la waaw tawa moo ko jëlee ci Sa'id ibn Musayyib kon loolu te ne iyyaka ya bunayya iyyaka wal iltifat fi salat fa inna al iltifata fi salat halaka waaye man nga mooy parce que halaka nañu ne waaw loolooy waree ne daa <laughs> loolu moom manu la nekk xamante ne nii euh, du lu xaram quoi waaw kon nag mu ngi noonee Iblis mooy àddu kalpe sa julli am loo ci ne mu mujj ne tungaañ yóbbu hmm? euh, kon mu ngi noonee waaw ah, Allahu akbar ndax avec naafile boo gisee yu mel nii naafile ñu woyofal ko parce que naafile yu bari dañ ko ci woyofal contrairement farata xam nga ci naafile bu ko neexee toog naafile taxaw bi du farata ah. waaw mais sauf que ren saa sam nee kii naafila toog kooku day am nisfu ajril qaa'im xaaju fayu ci taxaw alors que bu dee farata ngay julli loolu alqiyaamu laha takbiratul ihraam alqiyaamu laha jàng saa qiyaam yooyu noonu taxaw boo ngay taxaw farata la waaw alors que naafila du ci farata na ko noonu moo tax iltifaat fii ñu woyofal eh, ci hadith sayyidina Anas bi. yeneen saa saa ne ko maa ngi lay moytandiku loo ngay gestu ci julli loolu ak alkane la de waaw lu dul ah loo xamante ne manu la ñàkk fa fi tatawwu la fil farida de ci tatawwu waaye ci farida farida bi wax nañ la luy wane ne boobu hadis bi dese naa dëgër en plus mooy liñ la wax léegi hadis bi ñu imam al yi indi fële hadis Seydina Anas bi radiyallahu anhu keroog yoneen saa sam xëccee rido bi ak hadith Seydina Sahl ibn Sa'd bi ne Abu Seydina Abu Bakar geesu na yonent bi alei saa salamit ci chi'b bi ba muy xool euh, euh, seen raakib bi ki nga xam ne moom la waxoon mu gaar euh, nekk sentinelle di garder ci guddi gi kooku loolu lépp def na ko te loolu yàqul wala mun a ñëw defaraat leen seen julli moo tax darura bu dee darura moom la imaam Nawawi naan uzr bu dee udru moo ko waral ngànt loolu nit ki mën na lu mën da ñàkk waaw lu mën da ñàkk nag kenn du ko tegal nit ñi di xool lu leen neex naan ah yow lu yëngu rek nga gees te naan mën da ñàkk bañ a mën a ñàkk wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw noonu la ñaa yem ñëw insha allah ba léegi ci wàllu julli léegi rek buy day wax ci mooy masala bañ la doon wax mais boobu euh, mooy bon luñ nekk ci di ci yàggal noonu hmm, mooy tere euh, bon dinañ ci ñëw ah bokkul ak bii sax beneen la ñëwagul mooy tajsiis bi tajsiis <laughs> mooy di tabax ci bàmmeel du bii bii beneen la bu niroog ba mu ne du moom wallahu ta'ala a'lam chapitre trois cent quarante-deux